Euh, léegi euh, euh, lan mooy li nga xamante ne léegi âge bi nga xamante ne mooy aaju bu bulugh waaw ñu ne la foofu nag boroom xam-xam yi rahmatullahi alayhim dañu caawute boroom xam-xam yi rahmatullahi alayhim dañu cee wute ku mel ni xanafiya yi ndax ñooy mag ñi kabbir kabbir la yor saa saa waxoon ñoom dañ ne ni ñuy ginnaaw signes yi ñu wax mooy euh, seen mazhab nag bu dee waxu imaam Abu Hanifa ci boppam moom da ne woon dix-huit ans ci góor dix-sept ans pour xale bu jigéen waaw mooy jigéen bu amee dix góor bu amee dix-huit ans fekk signes yi yëpp amu ci dara loolu mooy bu dee signes yi amu ci dara mais bu ci amee avant loolu dañuy xam ne kii nekk na majeur waaw waaw bu dee jigéen mu ne dix-sept ans même bu dee ne xanafiya yi léegi ñu bari Euh, euh, ci ñoom jeng nañ tamit ci quinze ans yi comme ni ko ñeneen ñi di wax kanta Maliki yi rahmatullah ñoom ñu ne âge bi ginnaaw signé yëpp bu amul nit ki ban at lay toll mu ñaata ci at ñu ne kii nag léegi même bu gisul benn mandarga kii wax karaw naq karawu poqataan euh, mbër bu dee jigéen la wala mani yu bu muy génne wala di gént wala yooyu di xalaat ci yu mel loolu ban at ban at ñoom ñu ne dix-huit ans dix-huit ans ñoom waxu imaam Abu Hanifa bokk nañ wax foofu waaye waxu imaam Abu Hanifa bi Hanafiya yi ànduñ ci loolu ñu bari ci ñoom quinze ans la ñuy wax te loolu mooy mazhabu Shafi'i yi quinze ans ak Hanabila yi rahmatullahi ala waaw ñoom dañ ne quinze ans voilà lii mooy wax yi ci gàttal bon bu dee euh, ñoom ñii nag parce que en fait li tax sax lenn ci xanafiye yi en ñu bari ci ñoom daal di rallier wu ci waxu li nga xam ne mooy Shafi'i yi ak Hanabila yi mooy xadiisu euh, euh, Seydina Abdallah Abdallah Abdallah ibn Umar radiyallahu ta'ala anhuma wa ardaahuma xadiisam bi nga xamante ne mu ngi ci saxiix yi mu ne euh, uridtu dañ maa gaaral ala rasuulillah sallallahu alayhi wa sallam yawma uhud waaw falam yujizni dañ maa gaaral wa ana wa ana ibnu arba'a asharata sana waaw mu ne man dañ maa gaaral ci yonent saa salaam ngir ma dem mbokku ci xare yi xare Uhud fekk quatorze ans laa am man Abdallah ibn Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhuma falam yujizni yonent saa salaam permettre ma bokk ci moo tax ci yenn ci riwaayu fa faraa mu gis ne am nii la lam ablu mooy ne euh, joxe mooy aw ma siinu âge majorité moo tax ñiy dàq daan xadiis bi kenn mënu cee tegtaloo ci lool dañ naan leen bu ngeen aka neexoon ngeen def taxriiju xadiis yi <laughs> loolu boo tax bokk na ci li tax tax taxriiju xadiis am solo boroom xam-xam yi waxuñu waxi falaa falaa ak waxu ci loo xam ne teguñ ko ci loo xam ne lu woyof la lii jël waaw li Imaam doon wax xadiis nag bala nga cee mën wax dëgg-dëgg nga dajale yoon yi boo dajalewul yoon yi mënoo ko jox àqam waaw am na riwaaya yoo xam ne Sayyidna Ibnu Umar ci boppam moo ne yonent bi alayhi salaam gisul ne man damaa majeur kon loolu jeex na waaw kon nit manoo taxaw naan bon lii waxul woon ci affaire majorité dañ naan la attention que majorité taxul woon comme ñenn ñi ñu koy waxee voilà c'est que dañoo daa gisoon ne amul force noonu daa xawoon a tuutee gi nàngam ak nàngam dañ naan la lool lépp taxawul la <laughs> waaw <laughs> waaw mooy loo jàpp ne loolu la waaye boo defoon dugg ci hadith yi comme li nga xamante ne noonu la ko al imaam al xaafiz ibn Hajar rahmatullah alayhi di leerale loolu di nga gis ne loolu kon loolu nekkul li nga xamante ne nii hmm, euh, du wax joo xam ne joo mën a dàqe noonu la <laughs> parce que am na riwaay yoo xam ne loolu la wax waaw waaw ah, akbar mu nekkuma majeur allahu akbar waaw kon mu ngi noonee mu ne nag summa aradani wala uritu ñu daal di may gaaral beneen yoon yawmal xandaqi beneen xare mooy coalisés yi ah yi nga xamante ne foo ba yañ gasee eh, eh, kii ya tranché ya ngir waa xandaq Abu Sufyaan waa Ghatafaan ak ñi nga xam ne bañoon diine moo feesoon seen xol yeeg yahuudi ñëwoon ne dañuy fay ci l'islam nee na bés boobu nag biñ ma gaaralee wa ana ibnu xamsa ashara sana fa ajaazani fekk maa ngi am quinze ans yonent bi alayhi salaatu di may permettre ma bokk ci xare bi sukk xadiis boobu daa am lu ci teg Naafi' bi jële ko ci njaati jëm Sayyidina ibnu Umar radiyallahu anhuma nee na fa qadimtu ala Umar ibn Abdil Aziz wa huwa xalifa nee na ma ñëw ci Umar ibn Abdul Aziz ibn Marwan ibn al-Hakam ibn Abdil As ibn Umayya ibn Abdi Shams ibn Abdi Manaf al-Qurashi al-Umawi Abu Hafs radiyallahu ta'ala anhu wa ardaahu waaw <laughs> nee ma dem jaboom fekk moo ne woon xalifa jamono ji mu nee xalifa moom muy ñaata at cinquante deux cent la dund Allahu akbar ni feesal mala am dunya adla feesal addina ci maanute waaw akbar ñu koy wax al ah, xalifa al xaamis cinquième xalif tadu ci raambit du sax saxaaba ndax ak jumam waaw waaw neena Euh, euh, kii ne damaa dem ci moom Naafi' bi ma sama sëriñ bi nettali li mooy après nee na ma bi ma dugg ci moom fekk mu newoon xalifa wa huwa xalifa mu nekkoon xalifa jullit ñépp fa haddastuhu hada al hadith ma nettali ko hadith bi fa qaala waaw moom boroom xam-xam bu mag bi Seydina Umar ibn Abdul Aziz radiyallahu anhu mu ne inna haaza la haddun bayna as-saghir wal-kabir wa kataba ila ummaalihi an yafridu liman balagha xamsa ashra allahu akbar hadiis Yonent saa sallam bi mu déggee lii mu ne lii nag mooy li nga xamante ne mooy volontaire mooy volontaire diggante xale ak mag kon quinze ans la mu bind tous ces gouverneurs ne leen léegi ni ngeen di jàppee keneen nit gone nekkatul gone majeur na mooy quinze ans ndax hadisu Naafi' bi mu jële ci Abdallah ibn Umar radiyallahu anhu ne leen an yafridu liman balagh mooy donation yi ñu def allocation yi kon naa la yooyu boo koy wax gaa yi jàpp ne loolu ci tubaab bi ñu ko dégg lislaam dañoo teel a xam allocation jamonoy Seydina Umar ibn al-Khattab te yonent lay saasam la dikk waaw ñoo xam ne mooy waa dëkk bi loo xam ne dañ leen koy jox rawatina bi ñuy ubbi dëkk yi jamonoy Seydina Umar la gënoon a yaatoo radiyallahu anhu alal yi pep kenn ku nekk dañ ko am àq sunoo sa ngay teel a dugg ci diine ak say waajur na ko noonu ak xale yi tamit selon leur âge loolu tamit da ci doon dox waaw Allahu akbar waaw <laughs> Allahu akbar mu daal di laaj Seydina Umar ibn Abdul Aziz radiyallahu anhu leen nag léegi bind leen mooy nattal leen leen am-am ci donation yi ci li nga xam ne mooy allocation yi ñuy joxe ñi am 15 ans leen leen li ngeen di jox mag ñi an yafridu ay yaqdiru lahum rizqan fi diwanil jund waaw waaw te ndax dañ doon jël ñi nga xam ne ñoo àgg xaa xaa xare ak ñi ko àggul bokku ñoon liñ leen doon jox wa kaanu moo imaam al-Haafiz Ibn Hajar ne wa kaanu yufarriquuna bayna al-muqaatila wa ghayrihim fi al-'ataa' wa huwa Allah mu ne ñoom dañ doon séparer diggante ñi nga xam ne aaju xare xare lañ nekk nga ne bu xare yi amee ñooy dem ak ñi nga xam ne àgguñ boobu ci wàllu donation yi alal ji nga xam ne moom la moo nekk trésor ah bu doon tey ay caisse d'allocation war a séddale selon ku nekk li nga yelloo waaw akbar lii moo tax xadiis bii nag ci la ñoom imaamu Shaafi'i Shaafi'i yeeg Xanaabila yi daal di sukkandikoo ak ñi leen fekk ci Xanafiya yi rahmatullah alayhim ne lii la waaw ku am quinze ans kooku léegi attey ñi majeur nga am même bu dee géntoo même bu dee signes yi ñoon wax amoo ko bu ko defee jaamu yàlla ji ni mu nekk farata ci sa baay kon képp ku am 15 ans boo gisul signes yi yépp xamal ne yow majeur la jeex na waaw julli daf laa war ni yow koor jii ñu jëm ni sa ndey yow yow xale bi yow wala para ni nga amul droit yow baay jeg yooyu ñàkk woor sa doom ji am 15 ans ba mu ëppal ko kooku tamit ñoom képp la amul droit di ñàkk woor yàlla te nga koy jox digal da dem école nu nu woor ba non eh, c'est pas toi qui décide non parent woo lii xukmun wad'i la mooy mbir la moo xam ne bu xewee jeex na amatoo ci yow mii gis nga ndax timis jot naan jotul gis nga bu jant bi sowee geex na amul nga naan boo euh, non léegi après déedéet amul après mooy timis jot na ci képp koo xam ne julli timis nekk na farata ci yow c'est la même sa doom bu amee quinze ans même bu gisul benn signe kooku day nekk majeur woor da koy war comme yow ni mu la ware sol lu jot da koo war comme ni mu la ware ab xale bu ji ab xale bu góor la nga koy solal ay flottant kese muy muy avancé poojam yëpp di nekk ci biti muy soloo bu ko neex di defe lu ko neex awraat yëpp di amu ci droit comme yow parent bi bu dee noon ngay soloo defaraatal sax col ko amoo ci droit yàlla tere sa doom nga koy naan di ko permettre amoo ci droit euh, été bi nag fii en Europe non c'est bi daa sori quoi xale yi yéen dañ leen loo ma ne yow amoo droit tëddi moo mi amoo wala boo tëddee da ngay def rek ngir yow balaa ngee dee wecc te boo jug di ko amul noobu ma ko yeewee après bu mën a nelawaat loolu après mu mu mu ko bu yàggee dina xam nan lay def ngir nelaw mais loolu yooni sariya da cee newul kenn du la xëccal waxtu wi ndax waxtu wi jotagul <laughs> lii lii mooy li nga xam ne mooy mbir mi kon ñu gis ne Umar ibn Abdul Aziz hadis bii la joxe Shafi'i yeeg Hanabila yi daal di dox yii waaw waaw waaw Hanafi yee nag gis nga ñoom dix-huit ans bu dee jigéen góor bu dee jigéen dix-sept ans waaye am na ci ñoom ñu ànd ak ñii waaw Allahu akbar ku mel ni ñoom imaam Tahawi ñoom imaam bi lañ àndal rahmatullah ala al-jami' waaw kanta Maalikee yi wax tamit ñoom dix-huit ans ñu ne non xadiis bi waaqi'atu ayn la pour Abdullah ibn Abbas kese ibn Omar rek la woon waaye loolu lay sa bi dëgër waaqi'atu ayn kenn du ko woowee noonu que lii c'était exclusivement pour moom loolu du loo xam ne lu ñëw rek ñu ne lii la il faut nga wane lan mooy wane ne la waaqi'atu ayn la hmm? que bu tax bu dee loolu la pour moom kese la mooy mënuñu koo jooyal ci ñeneen ñi loolu lañ bëgg a wax këne daa tomba woon ah këne mu géntoon yooyu yépp ay taxawulaat la dina doon waaw <laughs> mooy ay ihtimaalaat lu ay yaakaar ak lu mën a possible waaye lii li leer ci xadiis bi daa leer te bële nee damaa gisoon ne man ah, majeuruma woon ca quatorze ans ya waaw léegi nag bi ma amee quinze ans xandak mu daal di may permettre kon nag mu ngi noonee waaw te loolu imaam Ibn Jurayj moo ko solo moom moo nettali boobee waaw al imaam moo ko jëlee ci Ibnu Jurayj al imaam Abu Awaana comme na ma xaaf na Hajar wax ak al imaam ci seen saxiix yi al imaam Ibnu Jurayj ne axbarani Naafi'un xam nga mudallis la mais leeral ne fii Naafi' moo ma nettali moo ma xabaare mu tudd xadis bi mu ne uridtu ala nabi sallallahu alayhi wa sallam yawma alxandaqi falam yujizni walam yarani balagtu mu ne dañ maa gaaral ci yonent bi saa saam bésub xandaq permettre ma bokk ci xare bi ndax gisul ne man dama nasir waaw yokk bii moo imaam alxam na xajar na wa hiya ziyaadatun saxiihatun la mat'ana fiha li jalalati ibn Jurayj wa taqaddumihi ala ghayrihi fi hadith Nafi' rahmatullahi alayhima wa qad sarraha biha bit-tahdith fantafa ma yukhsha min tadlisihi wa qad nassa fiha lafz ibn Umar lafz ibn Umar bi qawlihi wa lam yarani balaghtu wa ibn Umar radiyallahu anhuma ya'lamu bima ra'a bima rawa min ghayrihi wala siyama fi qissatin tata'allaqu bihi waaw mooy yi jéem a dàqoo ak leen maalikee ah, mu dëgër woon mu gént tamit ñeneen eh, moo dindi seen yooyu yëpp parce que dana quatorze ans bi keroog Uhud man yeneen saa sam gisul noonu ne man damaa majeur muy yokk boo xam ne bu wér la amul dara les ciy jàpp. ndax màngaay ibnu Jurayj ji mi ko nettali radiyallahu anhu bokk ci ñi nga xam ne ay jiitu ci ñi jël ci moom imaamu Maalik ci Naafi' ba pare mudallis la mais nee na axbarani kon lépp lu ñu doon ragal que ne da koo nëpp nëppal amu ci te nag xanaa Ibnu Umar moo gën a xam ay mbiru boppam radiyallahu anhu ak keneen en plus li mu nettali en plus moom la mbir mi concerné képp ku naan waxul woon bulu taxu ko yee jóg mooy. seetaatal mbir yi waaye waaw léegi nag euh, mu des benn affaire mu des benn affaire nga bon foofu sax waruma ci woon a dugg parce que xam naa ne moy euh, attention parce que Euh, Ibn Umar radiyallahu anhu parce que euh, euh, Uhud kañ la am ban at mu ne la ñu at ginnaaw gàddaay yonent bi sallallahu waaw boobu la ne quatorze la moom après Xandaq mu am quinze ans mais Xandaq ak Uhud ñaata at a dox seen diggante ñu la taxawal <laughs> nuqtatun muhimma lii point bu am solo la waaw parce que parce que boroom xam-xamu siira yi rahmatullah alayhim dañu al ahlul maghazi ashabul maghazi dañu wute te loolu la imaamu Ibnu Isaaq seen sëriñ rahmatullah wax mais am na yeneen kilifa comme Muusaa ibn Uqba koo xam ne leneen la wax mooy eh, moo tax lenn ci boroom xam-xam yi daal ne eh, eh, attention kon Ibnu Umar hmm? moo tax al imaam Ibnu Sa'd rahmatullah alayhi az-Zuhri taalib imaam al-Waaqidi mu ne Yaziid ibn Haaruun nee na bon li yel imaam Ibn Umar Xandaq seize ans la waroon mais pas quinze ans mais sauf que waxam jooju mu wax moom Yaziid ibn Haaruun mooy ci waxu ci kaw nii imaam Ibn Isaaq parce que imaam rahmatullah alayhi ak ñaan ak moom te loolu moom bi ñuy gis siira bi loolu lañ gën a dëgëral rahmatullah alayhi gis nga Uhud trois ans trois mooy l'an trois Badar l'an deux la Uhud l'an trois Xandaq du l'an quatre mais l'an cinq la cinquième année bi juróomeelu année ginnaaw gàddaay yonent saa salaam kanta ki nga xam ne mooy Muusa ibn Uqba te imaamul Buxaari yi ci loolu la ànd ak ñoom imaamu Maalik imam Maalik moom dafa dogu ne looloo mooy Xandaq l'an quatre la am ginnaaw après Uhud mooy ñeenteelu at bi la am bu boobaa ci kaw nii nañ naan waaw kon ah Ibn bu nee radiyallahu anhu Uhud quatorze ans la la amoon Xandaq ñu mu ñëw ñu présenté ko yeneen saa sam bañ gis ne maseeru Xandaq mu gis ne mu permettre ko parce te quinze ans la amoon dañ naan mais loolu bu dee ci waxu ñoom imaamu Maalik imaam Muusaa ibn Uqba mi nga xam ne moo gënoon a dëgër imaam Nisaaq ci wàllu euh, Abdullah gis na mu ngi ci rijaalu sahih xëy na la bokk Abdullah bu ci sahih moom ak imaamu Maalik ak ñaar nag ñoom ñoom bu dee seen wax mooy euh, ñaari âge yooyu day mooy quatorze quinze garaawul mais boo nee imaam Nisaaf bi nga xam ne moo gën a dëgër te waa li ëpp ci waa ahlu siyar yi loolu la ñu wax dañ ne non xandak cinquième année la am amul benn quatrième année xam nga lu tax même bu dee après ban weer la woon wute nañ ci mais dañu ne affaire bi leer na parce que Uhud dëppoo nañu kene Uhud mu ngi amoon ci Shawwal sanata salaas mooy mu ngi amoon ci weeru koor gi waaw bi koor gi jeexee ñun ñu ngi ci Shaaban Ramadan ci tegu weer wi ci muy weeru koor yi koor yi bii am dañoo woor ba pare ba korite ga ca la ghazwat Uhud am ci ñetteelu at bi ginnaaw gàddaay yoneen saa salaam loolu dëppoo nañ ci ah. waaye wax ji fi mu nekk mooy Muusaa ibn Uqba moom la ne xandaq Shawwal la am sanata arbaa la la la quatre mooy at mi topp ci Uhud at mooy at moom bi mu amaatee rek ak weer ak weer sax weer bi même weer bi ci la am te loolu wax nañ la imaam Maalik moom la dogu waaw jële nañ ko tamit ci ku mel ni Seydina Urwa bu boobaa Uhud ak Xandaq ku nekk muy nekk at bii bii quatorze ans la woon quinze ans y a pas mais bu dee li nga xam ne mooy li gën a dëgër insha allah loolu non loolu demewul woon noonu lu tax parce que keroog gis nga musrikuuna te wax nañ ko fooxati ko fa sànq ñu ngi la doon wax ra'aytuha yaayu Abdallah ibn Amr ibn As radiyallahu anhum keroog mooy xadiisam bi naan bi bi yoneen saasam naan ko a um a um a ummuka amaratka bi hada mooy sa ñaar yére yi nga sol sa yaay moo la digal lii ma ne la kooku mooy Raa'ita dañ ko fàtte woon kii ñu ngi ko doon tudd bi ñuy tàmbale ñoom ñaa doon Hind bint Utba doon daggaati jullit ñañ faray keroog di ci defar ay caq mais keroog Abu Sufyaan bi xare bi jeexee ñëwul ci pied montagne bi taxaw naan ayna ibnu ayna ibnu Abi Kabsha yeneen saa sax lañ doon utalu surnom ana doomi doomi Abi Kabsha ji yeneen saa salaam ne ñi ci kaw saaba ya fa nekk bu ko kenn fànt bu bu ko kenn fo tontu radiyallahu anhu mu taxaw tuut déggul dara mu jàpp ne ko faat na mu ne ay nam na Abi Quhaafa ana doomi Abi Quhaafa ji waxoon naa la yéeféer yi niñ doon réer réer réer xamoon nañ ne l'islam bi noonu la demee <laughs> waaw ginnaaw yeneen tibari saa saam as-Siddiq Allahu akbar Abu Bakr radiyallahu anhu yeneen saa sam ne bu kenn toog mu ne ayna ibnul Xattaab ana ibnul Xattaab doomu Xattaab ji muy Umar radiyallahu anhu yeneen saa sam ne bu kenn toog mu ne amaa haula faqad qutilu waaw comme que gars yi dégguma kenn tontu ñooñu kon fam nañ leen Seydina Omar ko muñ ne kadabta wax nga lu amul na la lu lay sogal sa kanam ak lu lay lu lay métital yow Abu Sufyaan bi mu déggee kàddu Seydina Omar xam ne ah kii moom Omar moom mu ne ko ah yow moom yam yow ibn al-Khattab nga <laughs> ah, bam naan bam naan ko <laughs> mu ne ko ñi nga wax ñëpp ñooy dégg mu ne da faata ñoo xamat mu ne moom ñëpp ngay dégg sallallahu alayhi wasallam mu ne yow de yaa yow anta amar manni indi wa eh, eh, asdaq wa amar min ibn Qami'ah yaa ba gën a dëggu ci man <laughs> te kayit nu xam yam ne faat nañ Muhammad ah kon faatuñu ko saa salaam olu xubal olu xubal olu xubal am na amat solo ne ne kii eh, eh, la waxoon ne ne ne di narge jullit ñi aywa ne leen bii xubal màggaleen xubal màggaleen xubal màggaleen xubal lam ñu digoon dëggal na ko <laughs> waaw yeneen saa salaam ne du ngeen ko toog ñëw du ngeen toog ne allahu a'la wa wa wa euh, borom bi moo gën a kawe seen caaxaan yooyu ngeen di wax waaw <laughs> ay wax lu hubal <laughs> waaw <laughs> léegi nag Abu Sufyaan ne ngir bi ngeen fekk ci suuf ñoo xam ne rey nañ leen daggaati nañ leen man nag diggalewul moo ko waaye mu jekki waaye bañuma ko mooy mu mer mer gi jàppaat ko daal saa mu waaye bañuma ko ndax après ne leen nag ngir ñu wan leen ne ñun tarxii suñu jox nañ leen rendez-vous jox nañ leen rendez-vous kañ lañ leen jox rendez mu ne amal muqbil ana bii di ñëw ngir wan leen ne ñun tarxii dañ leen a man fan mu ne Badr waaw Badar gageen ñu gañe woon ñu dajeeg foofu def leen ni ñu leen def tey yoneen saa salaam ne aji wax ci jullit ñu ne ko ne ko waaw jël nañu rendez-vous ba te moo doon Badar ci Shawwal même boo man man te Shawwal la Uhud amee woon yeneen bay saa saam génn na keroog ba dem ba Badar waa waa gaa yi ñëwuñu waa Abu Sufyan daw deuxième ñu koy woowee Badrunil Maw'id xare boobu lañ naan Badrunil Maw'id te loolu at mi ci tegu la woon kon nan la fa xandak di amee xandak amul foofu muy ahzaab loolu dafa leer nañ waaw loolu dafa leer moo gën a dëgër même bu dee ne imaamu Maalik imaam Muusaa ibn Uqba rahmatullah ak imaamul Buxaari rahmatullah alayhi loolu lañ dëgëral ne quatrième année bi la ne loolu laysa huwa bi dëgër am na nag beneen façon <laughs> a boolee wax yooyu mais loolu boo demee ci siira bi insha allah <laughs> diñ ci gën a gis ay wax foofale yaa fadilatal fay waaw hafizaka Allah léegi nag kon ginnaaw kon lii nga ne ah kon yow <laughs> kon de yow tontoogoo suñu laaj yow de gën ngaa compliquer mbir yi nag ma ne la <laughs> nu ma ko gën a compliquer <laughs> ndax lii nga kon Ibn Umar lim ne dañ maa gaaral ci yonent ba saa saa fekk ma am quatorze ans mu gaaral ma quinze ans fekk looloo xam ndax ma am quinze ans te loolu diggante bi benn at te yow nee nga ma ñaari at après la xandax mu ngi am ñaareelu at ginnaaw bi yoxut amee mu la waaw waaw ne la léegi nga ne ma léegi kon léegi nan comment on ma ne la affaire bi yomb na yomb na li nga xamante ne nii noonu lañ koy boolee te lool ku mel ni al imaamul Bayhaqi Abu Bakr rahimahullah tontu woon na ci lu jiitu gisoon nañ lii lépp ci siira ba Laza rahimahullah kene Ibnu Umar bu nee uritu yawma Uhud wa ana ibnu arba'a ashara bu nee ne nee nañ dañ maa gaaral bésu Uhud ma amoon quatorze ans mooy daa duggoon ci quatorze ans woon bu nee uritu yawmal Xandaq wa ana ibnu xamsa ashara mooy dépassé woon na ko mais duggagul woon ci seize ans yi voilà loolu la <laughs> gis nga lool yow léeg-léeg da ngay gis xale boo xam ne ah ñu ngi lan février pour yombal la mu gën a simple février 12 février 2026 xale boo xamante ne nii mu ngi juddu woon en 2020 ah en 2020 euh, waaye juddu woon. Euh, li nga xamante ne nii mooy euh, avril wala ñu ne woon décembre non wala janvier deux mille vingt instant bi ñaataat la am da naan six ans waaye six ans yooyu mooy dugg na ci six ans yi six ans yi kañ lay jeex day demaat ba janvier gis nga décembre bii deux mille vingt six ba kooku six ans la am te pourtant quelques jours moo ko dese mu nekk sept ans moom mu dugg ci sept ans yi <laughs> waaw tuutee ko dese mu dugg ci li nga xam ne mooy sept ans yi te teewul mu nekk koo xam ne dañu naan kii nii mooy am na am na six ans am na six ans mais daanaka six ans li mu ngi dugg ci te joxoon talu six ans yal ne ibnu Umar loolu la ta'ala anhuma wa ardaahuma bon kon nag insha allah li gën a buluux mooy lii nga xam ne mooy xadiis ibnu Umar bi radiyallahu an anhuma wa ardaahuma kon nag ko jàpp daal di koy téye ta xam ne mbir mi nii la insha wa ta'ala Allahu akbar kon nag mu ngi noonee <coughs> Allah Allah Allahu akbar eh. voilà Allahu akbar la ci Hanafi yi ku mel ne al-Imam Abu Yusuf ñoom la wax am na tamit riwaaya buñ jële imam ci ibn euh, imam Abu Hanifa bu wax quinze ans mais li ëpp ñoom loolu lañ wax kanta sa suñu mbokk yi moom sa xana Shafi'i ki Maliki yi ñoom dix-huit ans lañ wax waaw li boroom Xalil wax wa sabiyu li bulu li bulughi bi li bulughi bi samani samani ashara aw il aw il aw il aw il imbat <laughs> mu ne xale daal fi muy amee l'âge de majorité mooy dix-huit ans wala mu gént mooy bu géntoon avant wala mu gisoon bërëg bu dee jigéen la wala boo jigéen koo xam dafa ëmb wala koo xam ne daa sax karawu poqataan wala karawu naq allahu akbar kon mu ngi noonee wallahu taala alam insha allah li gën a dëgër li ñu gis mooy euh, li nga xamante ne mooy wax ji ne quinze ans ndax dalil yi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 laahi rabbil aalamiin